wa rubbama yafuutuhu litaabi fardun fa saara mailan lilatabi voilà ci jataay bi ñu génn kon sëriñ bi radiallahu taala anhu mu ñu doon wax keneen ki nga xam ne moom li ko war mooy aj yi muy aje te ajam yooyu xalu ko te yaakaaru ko lulul ci boroom nguur yi nga xam ne alalu réew mi lañuy jël di ko joxe alal gi ñépp bokk lu ñuy jël di ko joxe billet Makka ba pare nit ñi foog ne lii ñuy def jaadu na ma ne tudde leen ko kees noire borom bi xamul caisse noire de da nga foog ne ngeen tudde ko daal yéen ñun daal dañoo yaakaar ne li xaram daal il suffit ñun ñu ñu légaliser ko rek mooy borom bi moom day mujj daal alquran daal topp ci ay waay la ilaha illa yooyu yëpp ay yëfu luubal la caisse noire bii turam wax na boppam ñu naan noo am na ci droit parce que quand même caisse noire gi ci la ko jëlee dañ naan la mané waaye mané yàgg ci def loi boo xamante ni ci ngóor jigéen la ba pare naan kon mooy baax na yaa yépp yow mi nga xam ne dangaa danganal sàngara ci seenum réew ba pare naan mu ngi ci loi bi waaye am na droit yéen a yem est-ce que loolu tax na li suñu boroom xaraamal moom di dagan mu ko alalu réew mi nga naan lan caisse noire nga jël ci di joxe billet mag waaw loolu nga foog na nit ñi sax dañoo dem gis nga perversité des de dafa am xalaat yi niñ leen cuube soppi leen ba daanaka li baaxoon lu bari mujj loo xamante ne nii moo mujj sax ñu koy ñaaw li nga xam ne moo ñaaw dëgg-dëgg nga gis ñu koy rafetlu comme que man sama sëriñ la wala boog man ci man sama waay la waa ji bu demee ñu jox ko borom nguur gi wala ñi nga xam ne ñooy ministres yi wala députés yi. surtout ñi nga xam ne ñoo yor budget yi jël ci alal réew mi jox leen ci biir Makka ñun ñu jàpp ne lii dafa normal wala iyaazu billah mënu la normal mënu la dërëmu ku nekk a ngi ci waaw kon nag lu lu lii lu ama am solo la sëriñ bi di wax nii nga xam ne moom la ñuy dund wal iyaazu billah mu ne nag gis nga waaje nga xam ne noonu la mel di bari ay jeego nag ca buntu boroom nguur ya ngir am yóbbal bu duun bu muy yóbbaale ba pare di yóbbal jëm ci néegub yàlla ba ci ajam gi ci alal joo xam ne yoo xaraam la mu ne wa rubbama yafuutuhu lil taabi te gis nga lool coono goog mu def di waajal ngir aji fu nekk mu dem fa fu nekk mu yëgle ko waaye rien que ngir dajale billet bi rekk wala am billet wër gi mu doon wër ci buntu buur yi tax na sawaay day escanté wu wa amaana sax yafuutuhu mu rëcc ko fardun loo xam ne farata la ci ajam ga nga xam ne nee na moom la déclaré moom la dem mu rëcc ko loo xam ne farata la lan moo ko waral li temps bi ndax coono yi nga xam ne moom la am laata muy dem na mu def ba fàggu piye bi coono yam ci am ci baril tànk ca borom nguur ya waaw waaye bi mu ñëwee fu nekk nag comme que lool la fu nekk mu dugg fa ba tas mu agsi Makka nag doggale ko ba sax ab fa ay farata di ko raw fasaara mu mujj nekk nag maa ilan koo xam ne aji jeng la li la atabi ci alkade xam nga ne waa jii moos xam nga ne kii moo alku farata goo xamante ne moo la tax a jóg nee nga waaye say coono yoo coono woo taj alal ju daganut ji ak coono yoo yële tax ngir fàggu alal ju lewul tax nga mujj nekk koo xamante ne dafa alku waaw ak alkande moo ko mujj dal ca la nga xamante ne moom la doon dajale wal iyaadu billah wal iyaadu billah kam min muridil xayri ñaata ci koo xam ne nee na dafa sopp yiiw waaye <coughs> du ko jot waaw kon nag sëriñ bi ne wa xaytumaa raja'a yafxaru bihi ala alquruuni aljaalisiina antabihi wa yaxsibanna katrata alataaya gadan wala yaxwi siwa razaaya mu ne non seulement ba mu demee ca ajam ga amaana loo xam ne farata la comme taxawu Arafat manu ko parce que sa waay daa escanté wu ba tey nelaw kese la doon def ba arafaat weesu walla iyaazu billah te yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na alxajju arafa aj moom arafa la képp koo xam ne ñëw arafaat taxaw taxawaayam boo nekk fa en tout lu man di dee yow moom de toute façon amoo aj te sa aj goog di ko réparer te boo ñibbee li ñuy tere ku aj dañ la koy tere ba kër ngay ñëwaat ndax yaa ko tey voilà loolu lépp xoolal loolu dal ko ci ci lan lu ko waral ndax bari woon ay jéego coono ba mu jële ca mobiliser dajale alal ju ko yóbbu màkk ci buntu boy boroom nguur yi loolu mooy bu demee foofale waaye waxay suma rajaa saa boo ko gisee nag mu jóge fan nag ñëw nag indaale da titre allaaji wala wala ajaratu bu dellusee ci ay ñoñam yaf xaru bi muy puukarew ci aj gi mu aj allahu akbar alal quruuni ci maasam yi ci xaritam yeeg ñi mu maaseel ak ñi nekk aljaalisi na ñi nga xam ne ñoom ñu ngi woon dëju fii ci réew mi demuñu woon ndax amuñu luñ deme muy puukarewu ci ñoom ne alaaji la ba gis nga fii mu ne wallahi boo ngeen koy woowati à partir de aujourd'hui tey gi nga xam ne nee nañu ji wala ajaratu jóge na Makka képp ku ko woowati te boole woo ba koy woo ca tur ba ji walla ajaratu wallahi mere na la waaw ba pare naan dama iñaane sama dem Makka gi waaw dëkk bii moo yées seen xol yi nga xam ne moo këriñ gu ñu boyal a waaye dinañ xam ne man la fiy fekk ndax lan dalaa woowe rek ne la woowee saw tur nga mere ko pour pourquoi dugalu ci sa kii allah ji wal iyaadu billah sëriñ bi ne mu ñëw radiyallahu anhu waa ji nga gis ko mu dëpp dellu si di puukarewoo li nga xam ne ajam ngoo gële ci maasam yi nga xam ne demuñu woon tamanuñu woon a dem fan tabi intabihi waay waaye yeewul ci lii yow miy dégg sama wax ta nga bañ a mel ni mel nii te koo gis mu mel nii fexe ko laaye biir ba mu génn ci waaw sëriñ bi ne ba pare nag waa ji yemul foofu wa yahsibanna kathratal ataaya moom mu jàpp ne gis nga lim def noonu dem aj aji ba ñëw nii di ji puukarewu ak alal ju lewul jim ci dugal mu jàpp yaakaar ne moom de toute façon dina am ay may yu bari borom bee koy kooku dina ko fay fay yu bari waaye xadan ëllëg yowmal qiyaam cëy bu ko fajee fayee ci ajam gi mu ne walla yax wi te moom xamul ne du ci amee ci ajam goob si war razaaya lu dul ay musibaaki mbugal la ciy jële bu ko borom bi jéggalul waaw mu ne walaysa yadri annahu law jalasa mu'alliqal qalbi la kaana anfasa mu ne tawaajikat xamul ne moom moo mëla di yor tiitru ajaratu wala alaaji ci alalam ji ak nii mu ko demeek puukare bi xamul ne waajoo jële walaysa yadri te xamul annahu këne moom law jalasa gis nga bu dëju woon ci réew mii bañ a génn goxam toog ndax amul lu mu demee màkka borom bi neewul yéen ñépp par force dem leen màkka dane liman istataa ilayhi sabila wa hajjul bayt aji bayit ah aji néegu bi yàlla ba waaye liman istataa képp koo xam ne man nga ko ilayhi ca néeg ba dem fa ak lépp lu mu laaj sabila benn yoon ci sa dund moom manu ko léegi nan lay def ndax bu ko manoon xanaa kay dina génne alalam am na ñoo xam ne nag mën nañu ko am nañu alal juñ demee mais dañ koy rënk ngir leneen ba pare dem ci buntu ministère yi ah buntu borom nguur yi di leen sonal ngir ñu jox ko billet bu mu demee Makka waaw kooku xamul ne bu toogoon moo këlee yem de waa ji ko amul di ko uti ak ki ko am ba pare toog ci alal gi mu amee waaye ne langal ko nguur gi waaw ndax moom moo fi ajaratu diw te am na mbooloo cëy boo ko defalul dina la xarab fu ne waaw wala mooy sëriñ bi ñu xam mu ne nag waa ji te xamul ne moom annahu law saa bu dëju woon toog fii ci réew mi mu'alliqal bi xolam nekk mu aj xolam ci boroomam tabaaraka wa xam ne mooy joxe mooy woote saa bu ma woowee dinaa wuyu ji ni mu gën a mate cëy bu defoon lool aj xolam ci boroomam te toog ci dëkk bi même bu dee du dem cëy bu defoon lool xamul ne moom la kaana anfasa loolu moo doon gën am njariñ ci moom moo doon li nga xam ne moo doon <laughs> li gën ci moom <coughs> waaw lii mooy li gënoon am njariñ ci moom ndax la mu def benn njariñ amu ko gis nga la muy am nee na muy yaakaar ne moos dina am kasratal ataaya gadan ëllëg yawmal qiyaam tawaa ji wala yaxwi si war razaya du fa am lu dul ay buggalaki alkande ah sëriñ bi wax nañu leneen wallahi ku ci gisul sa bopp da ngay gëmm-gëmmalu ku wala ku gisul li xew nii kën lii muy wax moom la ñuy dund mooy da ngay da newoo ci réew mi wala da nga ne ah, di gëmm-gëmmalu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil alhamdulillahi rabbil alamin